voilà daa war a def dara wala bu gisee ne am na loo xam ne waral na meru sëriñ bi mu fexe ngir dalal mer googee comme ni Seydina Omar radiyallahu anhu def Seydina Omar daal di jog ne e radina billahi rabba ne ñun de doyloo nañu yàlla suñu kom boroom wa bil islaami nañu l'islam diina diine suubu waay ak tërliin muhammadin doyloo nañu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi eh, yonent bu yàlla yónni ci ñu ne ñu ngi daw di làqu ci yàlla billahi ñu ngi naan yàlla mu daal di ñuy làq waaw daal di ñuy musal min ghadabillahi ci sànjum yàlla merum yàlla wa ghadabi rasulih ak li nga xam ne mooy sànjaak meru ndawam bi sallallahu alayhi wasallam fa ja'ala Umaru mu ne Seydina Umar nekk nag radiyallahu anhu yàlla na borom bi gërëm ko yu hadha al kalam di répété kaddu gi hatta sakana ba ni nga xam ne lay dale ghadabu meru yeneen sa salaam dal moom laa doon wax ci riwaay bu njëkk bi ne daa am loo xam dañ ko fee xala nag fii nag Abu Qatada wax ñu kan moo laaj mu ne fa qaala Umaru ya rasul ya rasulallah kayfa bi man yasuumu dahra kulla gis nga li Imam An-Nawawi doon wax sànq naan qaala al-ulama Seydina Omar ne waaye yeneen saa salaam bi mu gisee yeneen saa salaam meram dal na mu reprendre tàmbalewul waa ji li mu doon laaj. waaye ressens am looy laaj loo looy looy looy looy looy woore looloo waraloon meralam meram léegi nag mu ñëw bi mu dalalee meram ba pare mu ñëw nag jëlaat laaj yi formulé ko waaw taalibe noonu la waaw gis nga boo xam ne li muy laaj am na solo waaye àndul ak teggi ni war parce que nekkul ci daara ji mooy dul takk takkoowul ak sëriñ bi waaw ci mbedd mi la daje wala jóge ne ñëw ci daara ji ñëw taxaw ne hé waaye yow tontuma waaye lii lan la après léegi lu wax sëriñ bi mu meree ba loolu yow taalibe bi nga xam ne loolu laaj la buy jariñ non seulement waa ji mais dina jariñ ñeneen yow man ngaa jël laaj bi boo bu bu boo fexee ba euh, meru sëriñ bi dal la après nga reformuler ko neneen mooy nga tëggaat laaj bi neneen façon Seydina Omar daal di kon mooy aji laaj bi kon suy la ko xam nañ ne suy la kat la Seydina Omar te xoolal laaj yépp moo koy laaj fa qaala Omar Seydina Omar ne ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kayfa ana nag kayfa ana naka bi man yasuumu non an ana abaaboo waaw kayfa bi man yasuumu dahra kullu waaye ren saa euh, nan ki nga xamante ne day woor dundam yëpp mu koy woor xaala na saam ne laa saama kooku moom de toute façon woorul mooy li ñu waxoon ci waa de mooy du ci am tiyaaba dara wala aftar te mu ngi xaj boppam ay aña ki ndékkee ki ñogale ko voilà te dawut mo ak ak ak ak reer <laughs> aw xaala mu ne lam yasum walam yuftir wala boog dane wooru koog de toute façon wooru taduma xaala kayfa Seydina Omar teg ci waaye yeneen saa salaam waaw kayfa man yasuumu yawmayni wa yuftiru yawmayni mooy gis nga Seydina Omar newul yeneen saa salaam yow nooy def dane xaalu ki nga waaw kii kii def lii nag moom voilà loolu la <laughs> imaam Nawawi doon wax naan loolu la waa ji waroon a laaje loolu mooy teggin moo tax gis nga Seydina Omar ni mu ko reformulé voilà ñëw ne waaye yeneen saa waaw lan mooy xaalu ki nga xam ne nag eh, man yasuumu man ki nga xam eh, eh, day woor yow may ni ñaari bés wa yaftir yow man daal di doog benn bés xaala yeneen saa sam ne wa yutiqu daalika ne loo am na kenn ku man loolu ah <laughs> xaala Seyna Omar ne loolu mooy mbiru jaaxle la yeneen saa salaam paa wax nañ la boppam moom mi doon def wisaal kay mën na lool te da koo tere woon xeetam rahmatan shafaqatan ngir am yërmande gu mag ci ñoom waaw bëggul diine ji nga ciy tegu wala yushadda diina ahadun illa ghalaba comme ni mu ko waxee kenn du sànjaafu diine ji di teeŋal lu dul dina la noot moo tax mu ne loolu nit dina kook lool ku ko loolu am na ku ko mën a xaala hmm? Seydina Omar teg ci kayfa man yasuumu yawman wa yaftiru yawman waaye yooyu saa saa waa lan mooy xaalu ki nga xam ne nag moom day woor waa ki woor bis di dog bés nag qaala nee na saa sam ne zaaka sawmu salaam zaaka loolee nga tudd mooy koorub Seydina Daawuud yal na borom bi julli borom di nekk ci moom alayhi salaatu wa qaala nee na Seydina Omar teg ci waaw yow sax kayfa man yasuumu yawman wa yuftiru yawman waa ki nga nag day woor bés dog ñaari bés qaala wadittu annii tuwwiqtu daalik mu ne namoon naa ci ne xem moo man naa loolu ma manoon loolu waxoo ba gisoon nañ ci riwaaye bee li mu waxoon dane ah <laughs> mu ne loolu de bëggoon naa boroom bi daal di woon ñu koy jàppandal loolu mooy waxoon nañ la ne yoneen saa sax waxul boppam dëgg-dëgg parce que moom boroom bi may na ko mu man loolu def ay wisaal di di jokkale koor ci lu bari voilà ndax nee na man bokkuma ak yéen kon li muy wax nii daa waxi ci turu xeetam voilà léegi kon alayhi salatu wassalam summa qaala rasulullah nee na ginnaaw gi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam salaatun man min kulli shahrin wa ramadanu ila ramadan fa hada siyaamu dahri kulli mu ne ñetti bés ci weer wu nekk nit ku bu ko wooree wa ramadan respecté ramadan ak ramadan parce que ñetti bés yi day day taxaw koor bu nekk bés bu nekk weer wu nekk mu woor euh, ñett te bu dee wal hasanatu bi ashri amthaliha li mu néew néew néew boo defee benn bu baax fukk lañ koy ni mooy boo wooree ñetti fan mooy ñett fois dix un fois dix fois un fois dix un fois dix muy trente dix plus dix plus dix fukk plus fukk plus fukk muy trente léegi yow boo ko defee boole kook nga xam ne kooku mooy kon weer wu nekk matal na ko woor na ko ramadan bi woor na ramadan ba pare weer wu nekk borom bi mu woor ñetti fan boroom bi may ko ci yoolu ko woor weer wi yëpp ci ñetti fan yi mu woor mu ne fa hada siyaamu dahri kulli lool nag mooy weer mooy woor jamono jëpp waaw mooy yow sa kooku borom bi da koy may yoolu ku woor dundam yëpp voilà siyaamu léegi mu ne siyaamu yawmi arafa yonent may saasaam teg ci ne bisu woor bisu ba arafaat ahtasibu jàpp naa alallahi sa borom ba tabaraka wa taala an yukaffira mu nekk loo xam ne day fara as-sanata qabla muy at mi nga xam ne moo ko jiitu wa sanatu lati ba'da ak bi nga xam ne mooy ñëw ginnaaw bi ñëw ginnaaw eh, wa siyaamu yawmi ashura ak woor bisub ashura ahtasibu jàpp naa la laaj yàlla an yukaffira sanata allati qabla qablahu mu daal di far at mi nga xam ne moo ko jiitu woon kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam léegi bu la nee siyaamu yow maanaam ahtasibu la yukaffiru sanata allati qabla wa sanata allati ba'da imaam an-Nawawi mu ne maanaaw yukaffiru dhunuba sa'i sa'imihi fi sanatayn loolu lim ci jublu mooy day far bakkaaru aji woor ko ci ñaari at voilà léegi nag lool mooy masala bu yaatu ba rek bu bu yàgg ba te te te di redonda di ñëw saasu ne waa léegi bii bakkaar yi lay far wala boog yu ndaw yi. waaw moo la imaam na mun a qaalu wal muraadu biha sagha'ira boroom xam-xam yi nag rahmatullah général lañ naan lii yu yu ndaw yi bàkkaar yu ndaw yi la ci jublu voilà mu ne lool wa sabaqa bayaanu misle hada fi takfir al xataaya bil wudu lool romboon nañu leeral loolu masala bii nii ci far gi nga xam ne nit woor nit ki bu jàppee noonu lay jàpp gi di fare ay bàkkaar wa zakarna hunaka te tuddoon nañ foofee annahu kana ah in lam yakun sagha'ir yurja takhfif min al bu dee ne nit fekk na amul yu ndaw yu mu def bàkkaar yu ndaw yoo xam ne te def na lii ba am nañ yaakaar mu daal di woyofal bàkkaaram yu mag yi fa in lam yakun bu dee nag waa amul sax bàkkaar yu mag a rufi'at darajaat amul yu ndaw amul yu mag ñu yëkkatil ko ci ay daraja wallahu ta'ala a'lam lii la al imaamu al hafiz an kon gis nga riwaaya bi lan la ñuy wan mooy kan moo laaj Seydina kon su'ila boobu Seydina Omar la mais que njëkk a laaj loolu benn waay la bu jóge ne moo xam ne moo waral meru yonent sallallahu alayhi wasallam léegi Seydina Omar wax radina billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alayhi wasallam na'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulihi voilà kon loolu euh, euh, euh, après mu daal di reformuler tëggaat laaj yi nga gis ne moom moo doon laaj kon laaj yi mu ngi ne su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa kan moo ko laaj mooy Umaru Seydina Umar ibn al-Khattab al-Khalifa radiyallahu anhu wa arda wa jazaahu Allahu an al-islami xayra kon xadis bi kon gis nga lii mooy lëkka lii mooy li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy xadis bi nii la ñëwee euh, te tamit euh, nii la ko al imaamu Muslim Abul Husayn daal di daal di soloowe léegi nag kon euh, lëkkaaleem ak bunt bi kon gis nañ ngëneelam ngëneelu kon woor yawma arafa an saw mi dañu laa yeneen saa salaam ci nekk lu nekk ci woor bésu arafa mu ne yukaffiru day far as-sanata al-maadiya wal baaqiya mooy ñaari at lay far at bi jiitu bi bi weesu ak bi nga xam ne moo des mooy bi des nii loolu daa nekk loo xamante ne lu am am solo la kon loolu nag eh, eh, kon eh, loolu di ngëneelam kon bés boobu booy yow bay lañ la doon wax ne la ah waaw xanaa bu dee ñàkk ngaa ñàkk a mën a woor nag ah waaw xanaa ci koor gi nga teg ci siis yi rek siis ñu ngi ñëw ci kanam waxoon nañ la bu euh, ngi ñëw ci buntam euh, euh, ginnaaw ci weeru kori nga nit ki bu ko wooree moom borom bi tabaaraka wa taala day mel ni ko boo wooree Ramadan après nga teg ci sitta min shawal juróom benn ci shawal ci wooru kori yàq woor ak meeyam ah waaye gis nga am na yeneen tamit ngëneel waxoon nañ la ah boo ñëwee ba ñàkk ñàkk mën a def ah xanaa nga jàpp ci loolu waaye nag am na yeneen de comme ah, comme comme bésum arafaan yi boo ko wooree moom dalay faral ñaari li nga xamante ne ñaari at yi nga xamante ne at bi nga nekk bi jiitu ak bi nga nekk dala koy faral ci ay bàkkaar kon loolu lu ama am solo la léegi nag mooy bu ñëwee fekk fa bàkkaar yu muy far comme l'imam An-Nawawi wax borom bi dala koy yëkkatil ay darajaat yoo xamante ne moom lala la bi di yëkkati euh, wallahu taala alam léegi ginnaaw loolu nag kon gis nañ kon lëkkaale mu bunt wi mooy kene kon woor bi suba day simpi ay bàkkaar day far ay bàkkaar léegi nag comme que bàkkaar yu ndaw yi wala yu mag yi loolu waxoon nañ ci wax ci masala yu mel noonu waaye waxoon nañ la fadlullahi azim ngëneelu yàlla kawe na mooy Euh, euh, euh, bu dee fépp foo xam ne daal leeral na fan yoneen saa sam tënke na ko ne li muy far mooy bàkkaar yu ndaw yi comme hadith yi mel noonu ñu ne kon yu ndaw yi lay wax bu dee nag nekkul loo xamante ne lu mu tënk la fenn loolu ñu ne bàkkaar yëpp lay wax te xam ne fadlullahi azim yu mag yaak yu ndaw yëpp lay far parce que borom bi tabaaraka wa taala taala ngëneelam ci jaam yi dafa nekk loo xamante ne nii lu lu yaatu la lu luy lu yaatoo yaatu la wallahu taala alam léegi nag mu des waa mais woor bésu euh, léegi euh, parce que bon man dafa am benn masala boo xam ne ça me taraude quoi parce que comme ni ñu ko xamee rek man ma nekk États-Unis wala France wala Sénégal wala Johannesburg wala Russie wala Hong Kong wala Pyongyang wala Indonésie wala feneen daal wala hatta al le Maroc le Soudan Libya waaw mais léeg-léeg weer wi Arabia Saoudia dañuy gis weer ñoom bés bi ñuy taxaw Arafat man bis boobu bokkul ak bés bi nga xam ne bu ma suivre weer yi ñu gis ñun ñun suñu gisu gu weer léeg-léeg ñoom ñoo ñu njëkk gis léeg-léeg ñun njëkk leen a gis waaw loolu euh, léeg-léeg nga nekk Yabon Yaban al Yaban di Japon al Yaban yow wala fii ci Yunaan yi al Yunaan muy grec Grèce yi la Grèce wala feneen. ngeen njëkk gis weer wi al arabiya as-saudiya léegi dama lay jox ñaari kii ngir gën a sama laaj ndax neewoon nga laaj day leer ma ne la ëskey yaa fay mooy dañoo séentu weeru tabaski benn ci goxu àddina yi gis ko te arabiya saudiya ñoom gisuñu muy l'Arabie saoudite ñoom ñu gis ko ca suba ga ñun gis nañu ko kon ñun ñi gis bu dee Johannesburg Afrique du Sud wala feneen kon ñun bés bi nga xam ne mooy tombeeg bésu Arafat di neuvième jour ci weeru tabaski ñun mooy suñu dixième jour lay tombe parce que ñun gisoon nañu avant ñoom waa mais mais foofu nu mu fay demee sawee dañuy woor jour bu te yow nee woon nga ci jataay yee ju génn yoneen sa salaam ci boppam ma ne waaw yoneen saa salaam moo xaraamal ku lekk ku ku woor bés yooyu bésu it waaw comme li ko saxaabee doon waxe ñaar yii yoneen saa saam doon xaraamal ku ci woor tere woon na ku woor bésub iid bésub tabaski ak korite waa léegi kon ñun suñu juuru tabaski dina diis ci weeru tabaski day tombeek le neuf fële nit ñi tax boobu la ñuy taxaw Arafat mais kon man nu way def ñu ne la yow di ngay def xam nga lan la da ngay suivre sa yoon sa sa weer bés ba nga ko gis neuvième jour mu nekk huitième jour ca waa Saudiya loolu du ca dara yow bis boobu ngay woor bis bi ci tegu muy tabaski ci yow nekk Arafat ci ñoom loolu yow amoo droit di ko woor waaw loolu nag c'est la même chose damaa commencé cas bi nga xam ne boo ko xamee rek dalay leeral beneen cas ta <laughs> te cas boobu la ñu bari di wax waaw li ma la doon junj naan la ñi nga xam ne xamuñu dara ki diine ba pare di wax ba pare di woowe seen bokku boroom xam-xam ba pare nekk ñoo xam ne bi rëy quoi ci réew yi. parce que seen bàyyi sëriñ la seen bàyyi sëriñ la bu kenn du nattable nit wàllu yu bu baax ñoom ñu ñëw kàccoore di wax waxi caaxaan ci télé bi rajo bi di fontoo nit ñi saa su ne ah képp ko wax nañu jàpp ne kii xamul dara wala ñoom ñoo xam di la ñàkk teggin di wax wax yu ñaaw walla iyaazu billah alors que ñoom ñoo yelloo ñu wax leen wax yu ñagas nit ñu mel noonu xamuñu dara di fontoo nit ñi parce que rek seen bàyyi doon diw santu sëriñ lañu yor seen baay solo seen baay xamoon nañ ko ci mbaax loolu du dara laa wax <laughs> waaw nga dégg mooy waxu juhaal yi ngay dégg ñu naan la voilà nan la man a nekkee Arafat nan lañ ko mën a taxawee euh, euh, fi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy fële ca Arafat te su bëgg ñu ne du tabaski mais dama lay laaj dama lay wax yow yow yow miy wax lool cas bi ma la njëkk a jox loolu amul amul ñoo xamante ne weeru tabaski ñoo koy njëkk a gis Arabie saoudite loolu amul léegi dama lay laaj cas yow lan ngay wax ñooñu da leen di wax éliminer eh, leen seen gis xam nga doo ko wax bu wala bu dee bu dee bu dee yow nekk nga ko objectif ak te yooyu ak tey tabaskeeki ak korite c'est la même chose nga dégg Abdullah bi bëgg ko bëgg leen a différencier naan bu dee koor waaw loolu mën nañ ko dégg waaye bu dee tabaski loolu déedéet Arafat mooy mooy mbir ma fañ koy taxawee foofu la dara waa Arafat mën nañu ñu ma ne autorité yi nekk foofu jiite foofu mën nañu juum te loolu borom xam-xam yi dañ koy wax masala la bu ñuy bu ñuy bu ñuy traité waa léegi bu doon ne ñi nga xam ne ñooy diriger aj gi réew mi nga xam ne moo yor mbiru aj gi dañoo juumoon bés boo xam ne dañoo jàppoon ne weer bii la feeñ alors que weer wi feeñut wala weer wi feeñoon na waaye moom ñoom ñoo juumoon gisuñu ko daa am te loolu xew na te moom laa woo fan yee Ah mooy bu dee yow waa euh, euh, weer wi dafa feeñ ñun waa Pikine ñu xool ko gisuñu ko waaye waa jàmm ngeen gis ko te suba da ñu xëy weeru koor ñu commencé woor ñoom ñun wooru ñu nekki ñu nekki ay après rek am ñu ne ñu e yéen wooru ngeen ñu ne waaw ñu jóge jàmm gën yéen waa Pikine lu ma wooru ngeen mais weeru feeñ ne Pikine fii andi ñu wóor ñu wóor ne ñun gis nañ ko fii jàmm gën ci Dakar mais lan la waa Pikine bu boobaa ñoom dañoo obligation ak ñañ doon togg kenn du ko lekk ñu en tout cas ñi ñi ñi nga xam ne woor daa nekk farata ñoom dañuy arrêté dañuy arrêté commencé koor gi foofee même bu dee ndékki woon nañu après bu koor gi jeexee ñu fay bés boobu parce que bés boobu ci Ramadan la bokkoon mais loolu day dal waa Makka loolu moo tax borom xam-xam yi di ko di ko traité naan waaw waa léegi. waa bu loolu xewee nag te loolu ay feela dafa am dafa exister yoo xam ne dañuy ñëw bés bañ jàpp ne Arafat tombé wala te Arafat dëgg-dëgg mais ah ujaaj yëpp ñoo nga waa léegi c'est quoi le loolu lan mooy àtteem boroom xam-xam yi ne am nañu yaakaar bu baax ci boroom bi tabaaraka wa taala ne dina leen nangul seen Arafat parce que lool ci njuumte la la la tegu waaye bu dee ñoo gàttañ lu tay ci seenu càggante ñu poussé nit ñi ci loolu bu boobaa loolu nag moom kenn du leen ko jéggal en tout cas bu dee ne nit ña nga xamante ne xamuñ ci woon dara ñooñu borom bi mën naa doxal ak ñoom ak yërmandeem waaye ñi nga xam ne ñoo tey systématiquement xam ne lii du lii waaye pour des raisons politiques ak ay yeneeni i ñu wóorloo nit ñi te woor jotut wala taxawloo leen Arafat te Arafat du xam nañu du bés bi ñooñu bakkaar bépp ñoo koy yenu waaw bakkaar bépp ñoo ko yelu te képp ku xam loolu amoo droit di leen ci topp ah waaw wow amoo ci droit di leen ci topp mais bu dee ci njuumte la garaawul bu dee ci njuumte la tegu loo xam ne nga dañ jàpp ne nii la euh, mais ci njuumte la loolu garaawul man nga leen cee topp voilà parce que bu boobaa ñoom dañoo jàpp ne lii la ah ci yaqin lañ ko tegagul mais du yaqin goo xam ne mooy subul euh, yaqin lu niroog yaqin la mais du yaqin te loolu la leen yàlla jaamuloo yàlla jaamu leen yàlla leneen voilà waaw <laughs> waaw galabatu dhanni mooy li ëpp ci seen njort ñu jàpp ak moyens yi am que ne voilà weeru feeñul ñu jàpp beneen bés alors que weeru feeñoon na loolu après ñoom duñ koy yëgee mën nañ koy yëgee ci biir après buñ ko yëgee ci biir avant loolu euh, euh, tasuwa ah, euh, kii nu mu tudd bokk taxawaayu arafat neuvième jour bi dañoo war a rectifier affaire bi waaye bu dee ne bañ koy yëgee c'est après loolu c'est loolu garaawul wallahu taala alam léegi ma ne caaxaankat boobu voilà léegi mbir mi mooy lépp a ci am amul benn différence entre weeru korite ak weeru tabaski c'est différent voilà bu dee weeru korite mën nañ dëkk bu nekk moom muy xoolal waaye bu dee weeru tabaski moom dañuy dégg imaamu Makka la ñuy déglu imaamu Makka ça n'existe pas ci l'islam amul l'islam loo xam ne dañ naan nañ leen déglu ki ñu naan imaamu Makka c'est kii imaamu Makka sax kan mooy imaamu Makka mooy waaw façon wax yooyu foo ko dégg ne teet teet te waxu waajooju xam ne kii xamul li muy wax ak lum la man di wax nekk ku rëy jàpp fii mën moo gën a xam ñépp day wax waxi caaxaanam kese lay wax waxi caaxaanam lay wax waaw waaw loolu fontoo waate la tudd kon mbir mi mooy léegi nga ne ma kon ma la mbir mi lenn la gis nga bi ma la joxe misaal bu njëkk bi ñi nga xam ne ñoo njëkk a gis waa Saoudiya weer wi ni mu leere ci sa bopp que ne ñooñu kenn du leen ne ah éliminer leen seenu gis xaar waa Makka xam nga loolu kenn du ko wax mooy beneen côté bi c'est même chose bu dee ne da ngeen a ñëw waa Makka xool na ñoom gis nañ altine weer wi yéen ngeen séentu yéen waa Dakar wala yéen waa Touba wala yéen waa Ndiassane wala yéen waa Johannesburg wala yéen waa Libye séentu waa Maroc ngeen séentu gisu ngeen ngeen gis ko euh, mardi yéen seen bésu tabaski. mooy du bokk ak bésu waa Makka te seen bés bi ngeen di woor Arafat du bokk ak ñoom te bo bés boobu tombeeg le neuf ci yéen moom ngeen di woor te bu ngeen ko wooree boroom bi da leen di bindal yoolu ko woor bésu Arafat lii mooy dëgg waaw waaw te ngir bañ a guddal ci siira bi bi ñuy jeexal siira bi imaam imaam al Kasiir mu ngi koy leeral taxawoon nañ ci bu baax bi muy Euh, bi muy nekk koo xamante ne nii day déterminer yoneen saa salaam kañ la aji ngir ñu déterminer bés bi mu génn àddina mooy le douze rabiul awal bi boobu mu génn àddina ngir mu nekk ko mooy de toute façon mooy ci gàttala ah loolu yaatalu nañ ko fa boo demee te mu ngi tal bidaay woon ci naka noon boo demee ci arti ci euh, euh, feewu ta ta siira bi defoon nañ ko foofu ba imaam al-Hafiz Kasiir ne mbir mi lenn la gis nga bés bi yoneen saa salaam doon aj waa Makka ak waa Medina bokkuñ bés bu ñu aj bés bu ñu tabaski voilà bokkuñu bés bu ñu tabaski léegi dama lay laaj loolu al imaam al Haafiz Ibn Kathir wax yow caaxaankat bi mooy léegi euh, saxaaba ya nekk Medina radiyallahu anhu yoneen saa sam bàyyi leen fa xamal leen gëneel yi nekk ci woor bésu Arafat ñoom wooruñu ko nga foog wallahi woor nañ wala lu ñu bari ñoom woor nañ te est kon bu dee loolu la mooy kon bés bi ko yoneen saa sallam ñi ko bi biñ taxaw Arafat ñoom bés boobu lañ ko woor woor ko bés parce que nekkul woon la neuf ci ñoom voilà tombewul woon le ci ñoom bés bi nekkoon bésu tabaski bi yonent doon aj bés boobu moo nekkoon le ci waa waa waa waa waaw moo tombé ak ñoom bés biñ naan neuvième jour ci weeru tabaski te bés boobu kon la nga ciy woor wooroon tabaski wu jiw boobu léegi da nga na ñooñu dañ waaye yëfi caaxaan yooyu mooy la wal iyaazu billah <laughs> kon loolu leer na ko wax voilà léegi mu des benn masala boo xam ne boo guñ ci guddal parce que guddu noo pare mooy waa léegi mooy woor jii nii bésuma Arafat ngi ne léegi yooyu mais pour ñëpp la ma ne ma c'est-à-dire ne mais ku taxaw Arafat est li gën ci moom mooy mu woor ngir am nga ne lii wala déet dañ naan loolu ci gàttal li gën a dëgër mooy ne déet ñooñu bokkuñ ci waaw waaw moo tax al imaamu Tirmidi def abwaabu sawmi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyati sawmi yawmi arafa bi arafa waaw <laughs> ne buntu bi di leeral sib guñu sib nekk biir arafaat mooy ci ujaaj yi ña nga am ne ngi aj nekk arafaat ñooñu li gën ci ñoom mooy ñu bañ a woor waaw sib guñu sib nekk arafaat di woor après mu indi euh, càllaleem xadiis boo xamante ne nii xadiis Eh, nga xam ne moom solo na ko waa al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ñoo ko solo hadis boo xam ne ci Mawlaana Ibnu Abbaas la jóge mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi bi Arafa wa arsalat ilayhi Ummul Fadl bi labanin fa shariba lo mu ne yonent bay saa saam dog na keroog Arafat mooy dafa naan ñëpp gis mu ne wa arsalat ilayhi mu yónni ci moom Ummul Fadl di yaayam moom Sayyidina Ibnu Abbaas Lubaaba bi labanin ci soow fa shariba mu naan yenn yi yaay ummu euh, di sœur moom Ummul Fadli di yaay may Maymuna nekkoon tamit soxnaa Yonent saa moom ci boppam moo ko yónnee soow yónnee ko mu daal di naan loolu dañ naan benn la ndax ñoom ñaar ñoo nekkoon ay sœur lañu yaay Mawlaana Ibnu Abbaas ak soxnaa Yonent saa sallam euh, yaay Maymuna ñoo bokk baay ñoom ñaar ñoo nekkoon léegi Yonent saa sallam bi ñuy sikki sàkk ndax dafa waroon biir yaay Maymuna daal di eh, Ummul Fadli ñoom itam mu am xalaat boobu ñoom ñaar ñu daal di koy def daal di eh, jox yeneen saa mu daal di naan ñëpp gis ko ñu xam ne kii woorul imaamu Tirmidhi mu ne wa fil baabi an Abi Hurayra hadis mel ni Seydina Abu Hurayra daal na koy solo wa Ibnu Umar Seydina Ibnu Umar wa Ummul Fadli ak mooy yaay Ummul Fadli mi am na riwaay boo xam ne ci moom la jaar muy yaayu Ibnu Abbaas eh, naka noonu wax naa la yaay Maymuna it daal na koy solo lu mel noonu mu ne hadisu Ibnu Abbaas hadisun hasanun mu ne xadis la bu wér xasanun bu baax xasan bu wér mu ne waqat ruwiya soloo nañ an ibnu umar jële ci ibnu umar mu ne xajajtu radiyallahu anhuma mu ne man de aj naa maara nabi sallallahu alayhi wasallam falam yasumhu yaani yawma araf mu ne man aj naa yeneen sallallahu alayhi wasallam woorul bi su Arafat wa ma abi bakrin aj abu bakar falam yasumhu radiyallahu anhu moom itam woorul bi su Arafat ca Arafa wa maa Umar ànd ak Seydina Umar falam yasumhu woorul bisu Arafat ca Arafa wa maa Usmaan a ah, woor na ak Seydina Usmaan mooy ku nekk bi mu nee xalifa falam yasumhu woorul bisu Arafat ca Arafat mu ne wal amalu imaam at-Tirmidhi mu ne jëf nag ala haadaa ci jëfe lii mooy ki woor bañ a woor bisu Arafat ca Arafat taxawaayu Arafat fa mu ne loolu ah, loolu inda akthari ahli al-ilmi yastahibbuna al-iftaar bi Arafa li yataqawwa bihi ar-rajulu ala ad-du'aa ngir mooy nit ki ñoom li ñu sopp mooy nit ki bañ a woor Hmm? foo fële ca Arafat eh, li ñu sopp ci moom mooy mu daal di dog ngir mu gën a am kàttan ngir taxaw foofu bésub ñaan la bésub eh, eh, toroxlu jëm ci borom bi tabaaraka wa taala ci ay ñaan ak a ak yooyu def mu ne waqat saama waaye nag woor na ba'du ahlil ilmi lenn ci borom xam-xam yi yawma arafa bi arafa bésub arafaat am na ñoo xam ne taxaw nañu arafaat ci borom xam-xam yi daal di koy woor wallahu taala alam waaye loolu gënulu dëgër voilà voilà loolu gënu la dëgër am na ñu koy soloo di ko soloo ci sayyidatu Aisha ak yooyu radiyallahu anha ne doo da ko doon def waaye loolu lay sa bi dëgër waaw imam al-Hafiz mu ngi naan jële nañ ci ibnu Zubayr ak Usama ibn Zayd ak sayyidatu Aisha annahum kaanu yasumuunahu yawma ay yasumuuna yawma Arafa bi Arafa dañ doon woor bésub Arafat ci Arafat mu ne Eh, loolu nag doon na yéem kaana yujibul Hasan wa yahki an Usman eh, al-Hasan al-Basri loolu du ko yéemoon la te doon na ko nettali Seydina Usman mais gis nañ Seydina Usman li wér ci moom mooy dara la ko dul woon woon Seydina Ibn Umar wax na ne man aj naag moom wóoru ko waaw mu ne loolu la quoi mu ne wa an Qataada am ñeneen nag ñoo xam ne dañoo def tàq teqantal ah moom dane mazhabun axar beneen qaala la ba'sa bihi idha lam yad'uf ala du'a bu dee ne garaawul waa ji nekk Arafat taxaw fa bu daal di woor bu dee ne lool du ci faible ci jëm ci wàllu ñaan yi du ko du ci am ak faiblesse ak yoon jox gu tax ndax woor gi mu woor ci ñaan ya mu war a ñaan mu ne lii imaamul Bayhaqi soloon soloo na ko jële ko ci imam Shafi'i ci mazhabam bu yàgg bi mu ne ta loolu imaam al-Khattabi loolu la tànn wal mutawalli bokk ci Shafi'i yi rahmatullah alayhim mu ne waaye waa jumhur nag dañ ne non non dañoo wax comme wax bu njëkk bi waaye dañoo sopp ki nekk fa ah, ah, ah Arafat mu dog voilà waaw waaw mu ne ata sax nee na man astarahu li yataqawwa bi ala dhikri kana lahu mithla ajri sa'id képp koo xam ne sax da koo dog nekk Arafat ngir nga gën am kàttan ngir ñaan ya nga fay ñaan ak zakar ya ngay def foofee ca bésu Arafat kooku borom bi dalay may sax payu ki nga xam ne daa woor ndax xam na ne yow li tax wooroo mooy lii voilà hmm? imaamu Tabari nag dana yonent saa salaam dafa dog Arafat ngir wane alaxtiyaari lil xaaji bi Makka da ngir kii ak ñëw foofu Makka moom mu daal di am choix li kay la yadoof ala du'a wa dhikril matlub yawm Arafa ngir mu bañ a mooy am na choix mooy moog waxam niru nag ñi am dañ ne bu dee ne du du faible ci ñaan mën na koo def loolu la quoi. am ñu nag bon li tax sax ñu sit ko mooy wa innama kuriha sawmu yawmi arafa li annahu yawmu iidin li ahli al-mawqif al-ijtimaa' fii ñu ne li tax yonent saa salaam sit ko mooy ne bés boobu arafaat ña fa taxaw lool bésu feet la ci ñoom ña fa taxaw imaam al-Haafiz mu ne lool li koy dëgëral wa yu'ayyidu maa rawaa ashaabu sunan an Uqbata ibn Aamir marfuu'an li nga xam ne waa euh, ashaabu sunan rahmatullahi alayhi ñoo ko solo jëlee ko Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu loo xam ne yëkkati na ko ba ci Yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne yawmu Arafa yawmu nahr wa ayyaamu minhaa iidunaa ahlal islaam mu ne bésub Arafat ak bés bi nga xamante ne mooy bés bi ñuy loj gëlëm yi bésu tabaski ak ayyaamu minhaa ñetti fan yooy loolu ñëw feet la ñun waa ahlul islam waaye de toute façon hmm, li gën a dëgër mooy li hadis bi li imaamul euh, at-Tirmidhi wax mooy kooku liñ sopp mooy mu daal di dox te loolu hadith sayna Abu Hurayra moo ko gina wone mu ne naha mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an sawmi arafa bi arafa mu ne eh, yonent bay saa saam tere na ñuy woor bi suma arafaat te ka taxaw arafaat hadis boobu même bu dee am na ñoo xam ne dañ koy jam waaye al imaam abal al haafid na xajar nee na ah imaam nu Xuzayma wéral na ko de ak al Haakim voilà kon nag loolu la wa loolu Euh, moo tax mu ne sax lenn ci salaf sax dafa jël ci comme naxaa dafa tere te an nahyul mutlaq tere guñ joyal day wane ne lii dañ koo tere day wane ne loolu du baax moo tax mu ne Yahya ibn Sa'id al-Ansari euh, euh, rahimahullah daana yajibu fitra yawma arafa lil hajj wallahu a'lam borom bi dane dafa war kii taxaw arafaat di aj moom moom moom mayuñ ko benn choix dog dafa war ndax yooyu saa sa loolu la def dañ koo jox mu naan ñépp di gis voilà ak loolu ak lii mu tere ci riwaa imam Seydina Abu Hurayra kon nag loolu kon ñu naan gëneelu woon Arafat yëpp mooy ki nga xam ne nekkul Arafat mais ka fa taxaw kooku li gën ci moom mooy mu daal di dog ndax loolu mooy roy li yata assa bi rasulihi ngir mu daal di eh, roy ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala alam kon bii di ñëw dañuy yem ne bii di ñëw ñu jël xadiis bi nga xam ne nag ci watu Ashura xam nga xadiis bi ñu nekk nii eh, Abu Qatada asura bés bu <laughs> ngëneelu asura ngëneelu nekk tamit ci isnayni euh, altine ak alxames waaye bii di ñëw mille deux cent cinquante un hadith ibn abbas lay indi insha allah ñu daal di koy gis di wax ci ngëneelu asura kon gis nañ tey baabu fadl sawm yawmi arafa loolu gis nañ ko léegi nag mu des wa asura ak asura wa taasuwa ñaar yooyu des